di suurati nabiyillaahi daawuud alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim haadaa fawjun muqtaximun ma'akum laa marhaban bihim innahum saalu nnaar suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom fukki ba juróom ñeent lim ñuy wax li nga xam ne waa jahannama ñi nga xam ne ñooy beewkat yi leen di xaar muy sharrama ab boobale muy gin jaan yées alhamdulillah gin yées li nga xam ne mooy aw delluwaay mel ni ñu ne ko mooy lan mu ne mooy jahannama ga nga xam ne dinañ fa dugg ak a ñaaw la nga xam ne mooy beer soba de lal ya ñuy nekk ak lañ leen fay lalal mu ne lii nag buñ duggee dinañ leen wax nag leen fal yazuquhu nañu ko mos xam yi mun mu nekk loo xam ne lu tàng ndox mu tàng jër waxa sax ak ay dëkk ak yi sotteekoo ci ñoom am ñu ne mooy seddaay bu ta bu bu jégg ba wa aaxaru am na yeneen façon nag mbugal yoo xam ne min shaklihi yu mel nii ma tudd nii ji nekk ay xeeti xeet yu leen di xaar bu ñu fa duggee nag fii lañu war a tàmbali mu ne haa dafa lañu war a continuer mu ne daal lii nag ngeen dugg yéen ñii njëkk a dugg ajjar yi safara yéen ñi njëkk a dugg safara ci kilifa yi nga xam ne yéen a doon jiite nit ñi ci mbon nekkoon yi nga xam ne yéen a leen doon jiite ci weddi yàlla ak mooy borom ni tabaaraka wa taala di ci xëcc nit ñi di leen woo nekk kilifa ya bu ñu duggee ñu naan leen nag hada ñu dugg ca biir malaaka yi jëlaat yeneen mbooloo di leen fa sottiwaat ci biir safara si yeneeni mbooloo yoo xam ne nag mooy ñi doon topp kilifa yi jot a dugg ña nga xam ne ñoo nekkoon al toppe yeeg dungur yeeg ginaaru yi doon leen topp ci mooy yàlla bu ñuy leen di dugal nag malaaka yi naan leen haada lii fawjun am mbooloo la moo xam ne tax muqtahimun maakum ñu ngi nii ñu leen di sànni ci biir safara comme yéen ñii fi njëkk a dugg ni yéen fi duggee dinañ fi dugg comme yéen de la marhaban bihim saral di seen kilifa ya ci mbon naan leen kon nag malaaka yi ñii di ñëw laa marhaban bihim yal na bu ñu fi yaatu yaatule yal bu ñu nekk les bienvenus de bu ñu fekk si ci bienvenus kim xaw ma lu ñu fiy def si nañ topp na leen laa marhaban bihim am ñu ne malaaka ya leen koy wax ne leen ñoom ñii ko comme yéen rek ni yéen ñi fi jot a dugg ñii jëy leen ñu ngi leen di sóob ci biir ñu ngi noonu ñoom itam laa marhaban bihim bu ñu fa am benn yaatu boo yaatu la kenn du leen fa tatagal kenn du leen fa bienvenu de innahum ndax ñoom kat saalu naara mooy saalu naar yi dañuy dugg safara la ñuy dugg safara moom doonoo fa am lu yaatu kon la marhaban bihim qaalu gars yi nag xam ne ñoom nag lañ fay suuf ñaareel bi nga xam ne fekk si fi seen kilifa yi ñu naan leen bal li am ba des mooy antum yéen ñii lu tax ngeen naan ñoo la bu leen la marhaban bihim lan moo tax ngeen naan ñu yéen yal na bu ngeen bu leen fi am lu ngeen yaatu yal na bu ngeen fi kenn du leen tatagal bu leen ne soit vous n'êtes pas les bienvenus ici ci safara si waaye lu tax leen ñuy wax wax yu ñaaw yooyu te yéen ñii bal li am ba des antum yéen ñii di suñu kilifa yi la marhaban bikum yéen kay la ñuy wax ne yéen yàlla na bu ngeen fi am dara lu yaatu ci biir safara topp leen fële antum yéen ñii qaddamtumuhu lanaa yéen a ñu jiital lii yépp ñu toppoon leen rek ngeen ñuy moyloo yàlla di ñu tere yàlla digle ñu topp leen ci mu nii nag tey ñuy wax ñuy ñëw ngeen naan yàlla na bu ngeen fi am lu yaatu ci biir safara yéen lañ koy wax antum li am ba des mooy bal li am antum yéen ñii laa marhaban bikum yal na bu ngeen fi am lu yaatu fii ci biir safara waay antum yéen qaddamtumu lana waaye yéen topp leen mais waaye yéen yéen ñu jiital lii lépp mbonte gi yépp yéen taxoon ñu toppal leen ci ba pare ngeen jiital ñu ko ñeel ñu fa bi sa aka ñaaw alqaraaru sax waay boobu la di safara léegi mu ne qaalu léegi nag gars yi pareeguñu mooy wax nañu ak seen kilifa yi leen jiitu ci safara ñu leen fay dugal comme ñoom ñu naan leen yal na bu ngeen fi am lu yaatu bu ngeen fi ñëwee léegi ñoom ñu tontu leen leen topp leen fee yéen kay lañ koy wax yéen a ñu teg lii lépp yéen a ñu ko li ñu dal ñépp yéen la suñu waroon nag ne léegi nag ñoom ñu ñu mer mooy ñi doon toppaate al toppe yi dungur yi ginaaru yi léegi nag ñu ñu jublu ci seen boroom nag di ñaan ne xaalu ñu naan rabbanaa e eh suñu boroom man qaddama na hada képp koo xamante ni te mooy gaa yii leen fi jiitu ah gaa yi nga xamante ne man képp koo xamante ne nii xatama lanaa hada mooy ñoom ñooñu jiital ci lii ndax lan mooy ñooñu jiital ci kéefër ba pare daal di ñu fiy indi lu nekk ñu toppoon leen ko jàppoon na ñoom li liñ doon wax dëgg la lu ñu waxoon ñu ne waaw buñ nee noo ñu ne noo buñ nee noo wii ñu ne noo wii gaa yooyu noonu nga xam ne ñu ngi nii ci biira ah hada fa zidhu képp koo xam ne ci ñoom ñooñu nga bokk te ñooy gaay ya képp ku nekk ku ñu ci ñi ñu ci sànk ci ñoom fa zidhu yàlla na nga ko dolli adaban mbugal adaban tartar dofan mais gis nga borom bi bu ko jox benn dubleel ko ko mais fulandeel ko mbugal mi mi fi naari ci biir safara mooy gis nga gaay ni ñuy merawantee lool nag lii borom bi dañu koy wax ngir ñu ngi fii ci àddina bi du dund ngal la waaye bu la fi kenn jaral ngay mooy borom bi gis nga ku fi jaaral nga mooy borom bi tabaaraka wa taala xam ni kii yëpp caaxaankat la nga topp ko parce que maama ma doon diw wala baay ma doon diw nan manuñoo ñàkk topp leen déedéet loolu amul mooy mbir mi da ngay teg ku nekk ci alquran kook la ñuy topp ak nu man di mel ak nu man di sant waaw ku nekkoon ak maam ma ku mënoon a nekk maamam lool du lool li ñuy seet mooy dëgg la ñuy seet li Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu doon wax teg leen dëgg ba pare bu ngeen tegee dëgg ku ñëw ngeen jaarale ko ndax dëppoo na dëgg waaye bu leen teg ay nit ne lu duggee ci ñoom kon daa war a nekk dëgg déedéet du loolu da ngeen a war a teg dëgg ba ci moom Seydina yi teg leen dëgg ngeen jaarale ma ci muy dëggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di alquran kon nag mbir mi gis nga nii la ñuy mel ku nekk mere sa bopp ngeen di ñaanante ay wal ay ay ay ay wayloo ki toskare borom bi yal nañ leen yokk mbugal ñi nga xam ne ñooñu fi jiital lii ci mbon ba pare nekk fi di am lu ñuy wax naan ñu bu leen am bu leen fi agsi bu leen amuk yaadu fii léegi nag waqaalu bi gaa yi waxee ba pare nag léegi nag kilifa yi nag di jël seen kàddu ñoom waqaalu ñu naan mais maa la naal ana lan moo ñu dal ba ñun laa naraa gisuñu fii ci biir safara ñun ñépp kon léegi daal biñ duggee kilifa yi ak altoppe yi biñ duggee ba pare léegi nag kilifa yi xuloo nañ ba toog léegi nag ñu ngi xool naan mais ñun am na ñoo xam ne gisuñu leen waqaalu ñu naan naa maalanaa ñu dal balaa naraa ba gisuñu rijaalan ay góor yoo xam ne ay nit luy nag du góor ñu naan waa ji góor la kee jigéen la noo booy góor jigéen yépp lañuy wax fii dan loo tax gisuñu fi ay nit ñoo xam ne góor yoo xam ne kun naa ñun ci àddina kat nekkoon nañ na na'udduhum doon leen jàppee minal ashraar yi jàppoon nañ ne bokkoon nañ ci ñi yées ci société yi ñi nga xam ne ñoo bon ñoo gën a bon ñépp mais lan moo tax tey gisuñu leen fii nga xamante ne nii mooy ci safara si waa lan moo xew attaxal naawum sikhriya waa ñun dañu leen a jàppe woon doon doon leen kókkali mbaaru dañ leen doon saboote soit dañ leen doon saboote am wala boog mooy dañu leen doon saboote te lañ leen doon sabootee demewul noonu mooy kon ñoom nekku nekkuñoon ci ñu yées am wala boog zaaxat anhumul absaar suñu bët yi moo leen gisul daal ci safara si sûrement ñu ngi biir safara ah ndax gaa yooyu mënuñoo bañ a nekk safara quoi ah gaa yooyu kay ñu ngi fii xam naa dañ soit bu leen na am nag bu dee dee dañ leen doon saboote te te ñoom ñoo ñëwoon ci dëgg kon mënuñu ñu ne wala rek ñu ngi ci biir safara si wam wala boog zaaxat anhumul absaar suñu bët yi daal moo leen gisul quoi waaye xam naa ne sûrement ñoom ngi ci biir. léegi suñu boroom ne inna daalika dëgg-dëgg gis nga lii ma fi nettali lii li nool yi lii ma fi nettali la xaqun mooy dëgg la de taxaasumi ahli naar mooy dëgg-dëgg li nga xam ne mooy xulóowu waa safara lii la gis nga mooy ne képp koy àndal lépp loo nekk koo àndal ci mooy yàlla caaxaan bu ëllëgee fii ngeen ni mujje moo tax mu waxoon ku saar yi ñu romboon ne gis nga gaa yi xaritoo yi ñoom ay noon la ñuy doon ëllëg ba mu def ñu ragal yàlla léegi lii nii mooy biñ naan attaxadnaahum sixriya lan moo tax gisuñu fi ay góor yoo xamante ne nii ñun dañoo jàppoon ne bokkoon nañ ci ñu yées ci kaw suuf lii mooy yéefér yi nga Mawlaana Ibn Abbaas danaan mooy Abu Jahlin ak gaayam yooyu façon yooyu xam nga dañoo jàppoon ne ñoom ñu dugg safara ba pare naan mais ñoom ana ñoom Bilaal ay ñoom Suhayb ak gaa yooyu mooy saxaaba yooyu nga xam ne bon ñoom ñoo njëkk gëm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bokkoon ci ñi ñàkk quoi nekkoon ñi nga xam ne li ñu ay jaam lañu woon comme Seydina Bilaal ak ñoom ñu leen doon duma jàpp ne ñii newuñ ci dara quoi ñii ñoo gën sànku gis nga Abu Jahl keroog Badar comme niñ koy gisee mu naan allahumma ni ñaan naan borom bi gis nga képp ko ñëw bi xare bi taree mu naan maa ngi lay ñaan man Abu Jahl way ñaanuk Abu Jahl lu muy jariñ maa ngi lay ñaan képp koo xam ne ci ñaari kuréel yi ñu ak jullit ñi la doon wax ñoom yéeféer yi képp ko ci dàq gina dàq dog mbokk gin fee indi kenn xamul yal na ko fa ahinhul ghadaa yal na ko toroxal tey yal na ko ma ma kii daal di koy euh, toroxal tey far borom bi naq banam foofu la ñu daal di koy faat ñoom dañu yàppoon ne liñ ne moo moo baax yorent na la sa saa mag ñi ko topp newuñ ci dara léegi nag bu ñu demee safara ñu naan mais lan moo tax gisuñu gaa yooyu gaa yi doon ànd ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñooñ nga xam ne ñoo yàqoon ndëkk bi moom la yéeféri di wax ba léegi jàpp nañ ne jullit ñi en fait ñoom lu yàqu ci réew mi ñoom la parce que ni ñu bëggee dunde ak di woo nit ñi dañuy jàpp ne lii nii c'est de c'est c'est de l'obscurantisme mooy ne ak lëndëm la dañ ñoo bëgg a delloo Moyen Âge ca maam ya lañ doon dunde jamono yu yàgg ya foofu lañ ñu bëgg a dunde ñii baaxuñu ci dëkk baaxuñu ci société baaxuñu fet ba pare moo tax ñu leen di buggal ko def lu ne ah di leen traquer bi luubal ay alal ngir lool léegi nag buñ demee biir safara dugg biir safara ñu naan mais la moo tax gisuñu gaa où sont les les gars yi nga xam ne jàppoon nañu ci ñenn ñi ay terroristes la ñu gaa yooyu anañu ñooñu nga xam ne ñoo doon yàq dëkk bi anañu maanaam naa lan moo tax ba ñun gisuñoo garijaalan ay góor yoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñoom ci liste noire bi dañ leen boole woon minal ashrar yi ñuy ñees si wala bokk ñun dañ leen doon jàppe doon leen saboter mooy dëgg-dëgg def nañ ko ndax dañ leen doon saboter mooy ñoom dañ leen doon saboter ñu nee ci kaw suuf déggoo buñ bokkoon na ci yéefar Quraysh yi ñu doon def buñ gisee Seydina Abubakar ñu naan Shaykhul Islam quoi di ko reetaan <laughs>

xool leen sayxul islam boobu ñu ngi Makka ñu ñuy saboote Seydina Abu Bakar naan sayxul islam bu ko déggee comme ne ko julli ñuy waxe non mooy ngir saboote quoi wala bu ñu gisee saxaaba yi di romb ñuy reetaan naan gaa yi ñoo baax xoolal gaa yi ñoom kat fii mu pour ñooma ah. ñoo gaa yi ñoo gën ci kaw suuf xool leen xool leen ak seen taggi dii xoola ñoom Suhayl gisoon nañ keroog Abu Jahl bi muy wax naan naan atasbiquna zinniratun ala rushd way la pauvre zinnira mi te Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal doon koy libéré biñ ko gaa yi mbugal benn jigéen foofale Makka moom la bët yi muur woon gars yi naan ko laata ko Uzza suñu yàlla yee tax ñaw demande à Zinera ku fi bàyyi suñu yàlla yi rek looloo ko dal mu ne waxu ngeen dëgg ñaan borom borom bi delloo ko gisam dañ ñoo ñaawal naan la pauvre Zinera yi est-ce que dinañu jiitu ci yiw bu doon alquran ji Seydina Muhammad mi alayhi salaam li muy woote dëgg la ngay foog ne la pauvre Zinera mi dinañu jiitu quoi gars yi quand même il faut arrêter les farces quoi mooy mooy ak taxanaam sixriya am am loolu am na dañ leen doon saboté di leen kukkali am ah, waaye bu ñëwee foofu dañ naan mais kon ñun baa ndeke lañ doon def kukkali kese la woon nekk woon dëgg kon wala boog sûrement ñu ngi safara quoi dañ leen a gisul suñu boroom ne nag lii dëgg-dëgg mooy dëgg-dëgg na zaalika la xaqun taxaasumu mooy dëgg-dëgg li nga xam ne mooy ku mooy mooy mooy mooy xuloo xuloo waa ahli naari nii lañ fay nekk de wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin